min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalis baabu sabr. wa an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala lammaa kaana yawmu Hunaynin aatara rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam naasan fil qisma wa a'ta al-Aqra' ibna Haabis mi'atan min al-ibil wa a'ta Uyaynata ibna Hisn mithla dhaalika wa a'ta naasan min ashraafi al-'arabi wa aatharahum yawma'idhin fi al-qisma faqaala rajul wallaahi inna haadihi qismatun maa 'udila fiihaa wa maa uriida fiihaa wajhu llaah faqultu wallahi la uxbiranna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa ataytuhu fa axbartuhu bima qaala fatagayyara wajhuhu hattaa kaana kas-sirf summa qaala faman ya'dilu idhaa lam ya'dilillahu wa rasuluhu summa qaala yarhamu allahu muusaa qad uudhiya bi akthara min haadhaa fa sabara fa qultu laa jarama laa jarama laa arfa'u ilayhi ba'daha hadiisan muttafaqun alayhi wa qawluhu kas-sirf huwa bikasri s-saadi l-muhmala wa huwa s-sibghu l-ahmar qaala al-imaamu an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu rahimahu llahu ta'aala wa radiya anhu ah, mu ne muy wax ci xadis numéro 42 ñeent fukk ak ñaar ginnaaw jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiisu Mawlana Xabbaab ibn al-Arati radiyallahu ta'ala anhu dañuy jàmbat euh, fële ca Makka waaw la leen yonent bi alayhi salaatu daal di woon tontu léegi kon tey inshaa Allahu taala ñu ñëw fi nga xamante ne nii mooy bi mu ci teg muy woone wa an ibn Mas'ud ba léegi ñu ci buntu muñ mu ne wa an ibn Mas'ud mu ne xadis bii mu ngi koy jëlee ci ibn Mas'ud muy Abdallah ibn Mas'ud ah ibn Ghafil ibn Habib ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ci moom la ko jëlee eh, yàgg nañ fi ko gis moom muy eh, ibn Ummi Abdin waaw yaayam moo doon ummu abd radiyallahu taala anhuma wa mu ne lamma annahu qaala nee na lamma kaana yawmu Hunayn waaw mu ne bi nga xam ne ci la bésub Hunayn am ah ba bésub Hunayn amee lan moo xew mu ne athara rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi alayhi wa salaam dafa séddale màng mi waxoon nañ la buñ la nee wa yawma Hunayn ñu ngi ko doon fàttali fan yee te liñ ko fi gis bari na muy ghazwatu Hawazin ah, tuddoon nañ ko fi tudd di ko fi bi nga xam ne rappelé woon nañ sax ci lu gàtt fàttali woon nañ nan la demee yonent bi alayhi salaam bi mu jógee ubbi Makka Maalik ibn Awf wa kaana ah, huwa sayyid Hawaazin moom moo jiite woon waa i ak waa Hawaazin ñu ñëw ngir dal yonent bi alayhi salaam bañ doon wax góor gi du rëy ah kon fàttaliku ba moom nga xam ne moom lañ la waxoon ne moom la waxoon nañ ko ko bàyyil bërëb bi nga xam ne mooy Ji'irraana mu dem toppi ñii nga xam ne ñooy ñi daw ci xare bi dem Taif wër leen domba ba nu mu fay jógee ñëw nag di séddale màngal ba mu koy séddale noonu nee rek lay nettali lay wax nii moom la naan lamma kaana yawmu Hunayn tekkiwul ci bésu Hunayn ci bés bi waxoon nañ la bés yi xare lañ ci jublu xare bi bu ñu la nee yawmu kaza ah wa yawmu Hunayn comme li alquran wax loolu mooy xare Hunayn mais fii Mawlana Ibn Mas'ud waxu ci bésu xare bi la lii am déedéet yonent Yàlla sa saam xare bi jeex na ah ba dem Taayif ba ñëwaat Ji'raana euh, door door euh, door door koy euh, séddale mu ne kon bi nga xamante ne ni ci la nekk li nga xam ne mooy bésub Hunayn mooy ginnaaw xare ba ak ginnaaw. ba mu encercler Taif ba ñëw di séddale nag màng mi muy butin de guerre bi ñu jële ci xare bi bi ñu jële ci waa Hawazin mu ne atara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nasan fil qisma yonent dafa jox lu ëpp lu bari waaw pas lu ëpp mais lu bari waaw gina paase wu jox ñu bari yoo ñoo xam ne joxu la leen jox am na ñoo xam ne joxu leen ko moom la naan atara mooy da leen a jox lu bari jox leen lu bari ah gënale mooy ci jox gim leen jox ci la ci xolam <laughs> waaw jox leen ngir xikma bu tax sagesse bu tax moo tax ca xadiisu Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu nettali naa affaire bi waa Ansaar keroog Hunayn bon affaire yi yeneen tubaab saa saam daanaka joxu leen lu ñu néew jox waaw ñoo xam ne dañ ko soxla lool mais daanaka waa Ansaar ci gàttal joxu leen moo tax. hadith sayna Anas yooyu walam yu'til ansaar al ansaara ñu ne yore na saa saam mu séddalee màng mi bi teel a guerre bi ñu jëlee ci xare bi Hunayn bu tar boobee te joxul waa ansaar dara waaw. léegi suuf que daa am ñoo xam ne nag da leen a jox lu bari arab yi ñu la doon tuddal fan yii <laughs> waaw fa a'ta léegi nag ginnaaw bi mu waxee loolu Mawlaana Ibn Mas'ud ne yore na saa saam jox lu ñu bari naasam ay nit ñoo xam ne. mën nañ ngeen a wan ci ay baaraam fil xisma ci séddale gi mu doon nan la ko defee mu ne fa aatool Aqra ibn Haabis min al ibil mu daal di jox góor guñ naan al Aqra radiyallahu anhu saxaaba la waaye magum ca kaw ga la woon magum arab la woon muy al Aqra men ibn Haabis ibn Usmaan <laughs> at-Tamimi al-Mujashi'i bokkoon ci waa Banu Tamim bokkoon na ci sangu waa Banu Tamim yi al-Aqra' ibn Habis mu daal di koy jox mi'atan min al saa gëléem téeméeri gëléem kon mu ngi lay limal ñi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen a jox lu bari wa ata Uyaynata ibn Hisn mi'ata misla dhalik mu jox beneen góor magum arab di kilifaay tribu ba moo jiite xabiila bam ne waa soon ne moo fa jiite muy Uyayna ibn Hisn moom mu jox lan misla daalika lu mel ne mooy mu jox ko <laughs> mooy Uyayna ibn Hisn ah ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari waaw nekkoon kilifaay waa Banu Fazara waaw waaso wu mag ci arab bi di waa banu ci yi di waa banu Fazaara kii moo seen kilifa jamono yooyu di Uyayna ibn Hisn ibn Badr waaw ibn Hudayfa Badr al-Fazari radiyallahu anhu mu ne wa a'ta naasan min ashraf al mu jox ay ñeneeni nit ñoo xam ne ci eh, eh, mooy ñi nga xam ne eh, kilifaay wa atharahum yawma idhin fil qisma mu jox leen lu ëpp lu mu jox ñeneen ñi nga xam ne sax jox na leen a jox ci li nga xam ne moom la doon séddale keroog waaw ndax keroog bokk na ci ñi mu jox ñoon muy wax ata naasam min ashraf euh, al arabi aba sufyan ibn harb sakhr ibn harb sayyid quraish mi jiite woon njëgg ma caravane ba ca moo moom nga xam ne moo jiite woon quraish après ndax ah Euh, euh, euh, àndandoom yépp faatoon nañ leen presque ñoom it Abu Jahl ñoom façon yooyu yépp éliminé woon lañ leen balaat ak xare yi am ci ginnaaw bi léegi moom moo doon sayyidu Quraysh waaw muy sayyidu ah, ah, ki nga xamante ne ni Banu Kinaana sayyidu Bani Kinaana waaw moom Abu Sufyaan moomee joxoon na ko tamit mia cent joxoon beneen ci sangu arab yi ci sangu Quraysh yi muy Safwan ibn Umayya Abu Umayya <laughs> Safwan di doomi Umayya di Umayya ibn Xalaf mi nga xam ne moom it Badar lañ ko faate ci mbokk Abu Sufyaan yi ànd doom yi moom itam moo leen magoon nag mais keroog lañ ko faat moom baayu Safwan mii di Umayya ibn Xalaf moom doom ja Ali ibn Umayya ibn Xalaf Safwan bokk na ci ñooñ mu naan wa a'ta nasan min ashraf Quraysh min am no min ashraf al-arab muy ki nga xamante ne mooy euh, euh, kon Abu Sufyan lo Abu Sufyan waaye jox Safwan ibn Umayya téeméeri gëléem saa gëléem waaw waaye Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite woon xare bu Hawazin xam nga ne toole saa saa après dana leen a wax ne leen lan la def na ñëw bu ñëwee dinaa ko defal ay teraanga ba Maalik na Awf ñëw après ci la tuub te moo jiite woon xare Hawaazin contre yonent bi alayhi salaatu wassalaam Maalik ibn Awf moomee yonent bi alayhi joxoon na ko mi ah ko tamit alal yañ jëloon ci moom lu bari wa a'ta mu daal di joxoon kon koo kële di Maalik ibn Awf téeméer ci gëléem yi jox al Aqra walla mooy kii boobu Alqama ibn Ulaata waaw moom itam ñu jox ko mi ah téeméeri gëléem léegi nag <laughs> kantaa am <laughs> kilifa gu gu gu yéeme <laughs> anhu muy al Abbaas ibn Mirdaas Allah kantaa al Abbaas ibn Mirdaas nga ne kuy kooku na moom moo doon kon sangu kii waa waa waa waa waa Banu Sulayma as-Sulami moom dañ koo jox dunal mi ah yonent lay saa saam jox ko téeméer comme niñ jox <laughs> liñ naan fee fee la ay naataangoom ci wàllu nekk kilifa arab <laughs> moom yonent lay saa saam jox ko lu gën suufe li nga xam ne mooy téeméer mu mer waaw te la waxoon waxam ja rek <laughs> mu ne mu mu mu sant ay ay ay way ci saase waaw ndax ñoom dañoo bëgg alal waaw ay ay kilifay arab lañu mu ne mooy yenn clé de sens le fait que mu jox ni al aqra sa waay sànq ah. on na sax. Kantaa man moom al al man al al Abbas ibn Mirdas sangu waa Banu Sulaym <laughs> moo tax am discours yu fa de war ak gaa yi <laughs> <laughs> non loolu da ngay jàll ci siira bi quoi foofu vraiment affaire dafa dafa reetaan lu nga gis retray sar sam woyof gi ndeysaan <laughs> te tamit lañ la doon wax te bañ doon wax kaw kaw saxaaba kaw kaw mooy suñu borom moo def moo feeñal saxaaba yi ñenn ñi ci ci ci melo bu mel nii ñu xam ne lii mooy dund ni ah dund gi lii la nit ñi nii lii mooy jëflante ni bul foog ne ñoom ñëpp mooy taaree walla loo wax ñu am na ñoo xam ne saa dañuy ñëw comporté wu noo xam ne daa mel ni non non non dañuy wane ne non ñun d'accord ci lii même bu dee ne yow ñoom yow yaay seen kilifa <laughs> waaw yeneen i may sàtt am séntu la. Seydina Al euh, Abbas ibn Mirdas kontaanul ci mbir mi daal di sant ay weeram ay ay ay ay ay ay ay wayam di wax naan ataj'alu nahbi wa nahbal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تابع اليوم لا يرمى noonu la ko doon waxee mu ne yeneen waaye saa saa mais أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع mu ne yeneen waaye saa saa mais yeneen waaye saa saa mais mais nan ngay defe ban li ma am ci màng xam ne xare bi man damaa xare xam nga ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xam ne dañu dax yonent bi saa saa bi mu jógee Medina diw bu ci Makka ñoom mooy tribu yi nga xam ne ndax yonent bi saa saa du ko yëg gaa yi jógee yeneen tribu yi di ñëw ñoom yi bokk nañ ñu jëlee fële ca waa Banu Sulaym mu ñoom it indi seen armée ngir jàppale yonent bi saa saa moom ñoom Uyayna ñoom Aqra gaa yooyu waa Banu Fazaar ak waa Tamim <laughs> léegi bon oui euh, waa banu sangu waa banu Sulayma di al-Abbaas ibn Mirdaas kontaanul ci lii lu tax ñëpp téeméer moom bu suufe téeméer mooy moom bi ko gisee mooy kon daal ah kon ñun daal yemuñu daal waaw mais ni ñoom ñoom al-Aqra ñoo ma gën a féete kaw alors que non c'est incontestable je conteste <laughs> mooy d'accord woon que ne ñoom Aqra ñi nga xam ne man ñoom saway lu ñu am war naa koo am wala sax lu ko ëpp léegi mu ne atajaalu nee nee yonente ma saa saam ndax da def nax bii sama wàll ci ci màng mi wala habal ak sama fas nga xamante ne ni mu jàmbaare la ilaha al ubaydi mii nga xam ne tay oh xare bi nim fi def moom wàllam xam nga li saa loolu la mooy <laughs> lil farisi fas wi de lil farisi day am fas wi ci boppam day am ci mbir ki yor fas ak kii dox bokkuñu waaw même sax ki yor fas moom dañ koy dañ fas wi dañ koy boole ci yi mu ne léegi man li ma ci am ma ak sama fas wi li al ubayda mais ñu def ko bayna al aqra'i bayna uyaynata wal aqra'i hein <laughs> ñu def ko diggante uyayna ak aqra quoi mooy loo xam ne ñoom man awmalu tolli uyayna ibn hisma sayyidu banu Fazara li mu am ak al aqran di sëñ sangu waa banu Tamim moom li mu am mag ñu defar ba loo xam ne mooy maa leen fii di suuf ah non non wa maa kaana xisnun léegi man man man dama leen di wax man may kan nag wa maa kaana xisnun wala xaabisun gis nga bàyyi Uyayna di Uyayna ibn Aqra ibn Haabis mooy gis nga seen baay ñoom ñaar ñoo ñee di Uyayna te kat ñi wax nañu ci mbooloo bi de moom ñoo xam newu ci magum arab la ñoom itam magi arab lañ xam nañ mo <laughs> waaji te ñoom ñii seen baay wa ma kaana Hisnun baayu Uyayna mii de Hisn wala Haarisun du caagante ne baayu al-Aqra' mii di Haaris yabuqaani ma suñoo féete kaw Mirdaas sama baay bi Mirdaas al <laughs> muy Abbaas Mirdaas ma suñoo féete kaw sama baay bi Mirdaas fil majma'i buñ ma soona daje fenn koo yóbbul ma suñu ko seen bàyyi ñoom ñaar ma suñu koo yóbbul sama bàyyi kon man comme si man sama man di doomu sama bàyyi quand du ma nangu lu xam ne ñoom ñii seeni bàyyi ma su leen kon nag ma suñu koo yóbbul sama bàyyi ñoom ñu ma koy yóbbul <laughs> ah way wamaa ku wamaa kuntu duna man it man oyay na quand même man man al Abbas Mirdas quand même as-Sulami mais quand même féetewu nekkuma koo xam ne nag maa leen gën a suufe ñoom ñaar je ne suis pas au bas niveau que ñoom wamaa du wamaa kuntu mri'in nekkuma nit koo xam ne duuna mri'in minhuma ku leen gën a suufe ñoom ñaar fu ñu àgg ci daraja ak jiitay nit ak nekk kàngam ak nekk kilifa man kilifa laa waaw <laughs> te nag am na beneen mbir boo xam ne bu tax ma contesté ndax xam naa ne wa man tada'il yawma la yurfa'u yow yonent bi saa saa koo wàcce tey kenn du ko yëkkati mukk ah moom daa jàppoon ne yonent bi saa ni ñuy joxe day wane ne kooku la gën a sopp alors que du loolu <laughs> ah déedéet waaw. <laughs> mais loolu moo ko naan Amru ibn Taghlib ne day jël nit ñi day am ñoo xam ne da leen di jox te ka mu joxul moo ko mu jox bokk na ci ñooñu. Amru ibn Taxlib Amru ibn Taxlib dégg nga feete affaire bi <laughs> jubilé ba complet saway <laughs> ma ne ah waaw kooku kay saay man kay ma ma jege woon insha allah ma jubilé woon xawa fii xalaa nem loolu jubilé am moom <laughs> man dinaa jox ay nit bàyyi ay nit ñëwee jox dangaa xam ne seen l'islam dëgëragul dëgëragul ci l'islam ay nit nañ yoo xam ne gis nga diina ñu ñàkk xamuñu ko mooy fañ nekkoon ñàkk gëm ci alal lañ lañ doon beñewu ci nekk ci listéef yor ay alal yu dul jeex ci lañ masa ne buñ ñëwee ci l'islam assuré wuñ leen lu mel noonu ñoom mën nañoo bàyyi waat l'islam dellu ca lañ ñëw yonent bi alei sat di leen jox moo tax mu naan am na ñoom dama leen atta waaw bëgg c'est ba seen xol di dale hein ci ba ñuy xam ne l'islam lañ ñàkk fee duñ ñëw ci l'islam lañ amoon fële l'islam du leen ko dindil bal da leen di jox lu ëpp la ñoroon siyaasa boobu la yeneen tubaab saam doon def mais bon al-Abbaas moom neneen la ko gisee waaw te nee na yeneen tubaab yi sax saam wa man wa man tada'il yawma koo teg tey fooy na laa yor fay koo kenn du ko yëkkati ala yeneen tubaab yi saam daal di koy dollil <laughs> ba mu waxee lii <laughs> ba mu matal téeméer comme gars yi Allahu akbar waaw ñëwul eh, attention mbir yow al-Abbaas ah, xam nga ki nga yow ana Rasuulullah non non non. non hada laysa xuluqu rasulillah loolu du ñun ñu mel nii nit ku ñëw waxoon lii ci ñun dañu gën a waaye eh, ak ah, bàyyi waaye après joxuma la non yeneen ko sa sa loolu day husnu siyaasa ma naas rafetal ni ngay doxalee nit ñi mu dollil ko waa am na benn waaye sa dana daggal leen ma làmmiñam mooy jox leen ko ngir mu noppi ñu jox ko ah, moom moom ñu wax naan bayna bayna al wa uyayna sayna siddiq na ko non yonent wala saa saa bayna al uyayna wa aqra' na ma ne ko loolu benn la rek alors ay est-ce que waay est-ce que est-ce que léegi kon kon bu Mawlana du ma ne. wa wa a'ta naasan min ashraf al-arabi wa atharahum yawma idhin fi al-qisma mu jox ay nit yoo xam ne ci kilifaay arab yi daal di leen jox lu bari keroog ci séddaleem bi bi mu defee loolu nag fa qaala rajul mu am benn waay bu wax waa jooju nag Mawlaana Ibn Mas'ud bu dee riwaawaay bi riwaayu iyaam yi hein riwaaya bi ci al imaamul Buxaari ndax fii dina la wax ne muttafaqun alayhi indi ci kitaabul maghaazi baabu ghazwatu Taa'if yi alhamdulillah fi Shawwaal sanata thamaan qaalahu Muusaa ibn Uqba kitaabul maghaazi téereb xare Yonent bi alayhi salaatu wa salaam sax imaamul Buxaari baabu buntu ghazwatu Taa'if xareb Taa'if fii Shawwaal amoon ci weeru Shawwaal ah sawaal mooy ban weer mooy mooy weeru kori waaw bu ñu wooree weer wa ca sanata samaan ah nekk atum juróom ñetteel ginnaaw gàddaay yonente bi saa saa mu ne lool qaalahu Muusa ibn Uqba wax ji al imaam Muusa ibn Uqba bokkoon ci boroom xam-xamu siyar yi eh, moo ko wax rahimahullah léegi ci buntu foofu Mawlaana Ibnu Mas'ud dane keroog bi nga xamante ni nii ci la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam séddale qismata Hunayn qaala min al ansaar benn góor ci waa ansaar dafa jóg wax waaw moo tax góor googu moo boroom xam-xam yi wuute xam nga lu mel nii nit ku yéena ko dañ ko doon tudd fan yee naan al imaam al xaafis dana woon kaw kaw bi bi yoon laaj naan <laughs> matas saa moom la ma ne la lu loom amul al Aqra' ibn Haabis man ma la astaghfirullah ah, Zul Xuwaysira ko wax <laughs> at-Tamimi saway jéggalu ay du jégg <laughs> al-Aqram saaba bu baax la woon ndax bu daa nekkoon magum arab rek waaw <laughs> mooy comme gaaru yay na yi wutum nañ ko fi sànq mbokk al-Abbaas ibn Mirdaas mais ñoom ay xaaral mais kii nii am naa fi ab ab xaariji la woon mooy Zul Xuwaysira waaw parce que keroog hadith Mawlana ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nekk ci saxiix bi nga xamante ne nii ci la Seydina Ali dem Yaman am or buñ fa bu mu fa jëlee yónnee ko yónnee ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu ko séddale ñii la ko joxoon ñoom al-Aqra ñii ñoom Uyayna ak quelque part <laughs> léegi nag ci la waa ji mere woon muy Dul at-Tamimi waaw alayhi min Allah ma yastahiq daal di jóg.

kii nag beneen waaye moo tax rajulun min al ansar am na nag ku mel ni al imaam al waaqidi dane waa ji Mu'attib ibn Qushayra la benn naafiq la woon bu ci nifaaq waaw <laughs> am ñeneen ñu wax leneen <laughs> hein kon nag mu ne waa ji fa qaala daal mu jóg rajulun benn waay ci bu ñëwee ci riwaay bi nekk ci bii nga xam ne moom la di moom al imaam an-Nawawi benn waaye daal di jóg ne wallahi bi yonent waaye saa saa di séddale jox gaay ñi mu wax noonu lay téeméeri gëléem téeméeri gëléem ñii ñii téeméer ñii voilà fa qaala rajul benn waay jóg ne ah wallahi maa ngi waat ci yàlla inna hadhihi qismatun ma udila fiha waat naa ci yàlla ne gis nga lii moom séddale la boo xam ne partage la boo xam ne ma udila fiha kenn ñu ci wal iyaadu billah astaghfirullah wa ma urida fiha wajhullah te séddale bii ki koy def kenn bëggu ci kenn wutu ci ah la face d'Allah yàlla taxut wal iyaadu billah wal iyaadu billah fa qultu nee na man maa ko dégg parce que Zul Xuwaysira bële ba nga xam ne ci la or ba moom ba mu kiiwee daa tiim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko boobu ba léegi maa ngi lay gis ne séddale mu ne ko ajal loo gis ci ko waxoon na ko sa ne ko ragalal yàlla sa séddale bii baaxul wal iyaazu billaah ba yonent ma sa sa mer ne ko laqad xibta wa xasirta idaa lam a'dil ne ko laqad dëgg dëgg xibta kuntus na xasirta ta perte na idaa lam a'dil bu dee ne man daal di mu may eh, daal di mu may maadu waaw kii nag moom da wax feneen moo tax la am na benn riwaaya bu da'if boo xam ne ci euh, sunan Tirmidhi da ne Mawlaana Ibnu Abba euh, Ibnu Mas'ud ñaari góor la ñoo wax loolu ma dem waaye lii daal li mooy benn waaye bii la woon. mais fa mu ko waxee ñëwul tiim bi wax ko ko Yonent bi alayhi salaam nee na fa qultu ma ne bi ma déggee waa wax loolu wallahi la ukhbiranna rasuulallah ma ne waat naa ci yàlla ne dinaa dem. xabaare ko ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa ataytuhu nee na ma dikkal ca saasa yonente bi alayhi salaam fa axbartuhu bi ma qaal ma wax ko li waa ji wax mu ne ca saase fa taghayyara wajhu nee na xar kanamu yonente bi alayhi salaam daal di soppeeku hatta kaana ka sirf mu mel ni ab cuub la ñuy cuube xonq waaw moom noonu la doon noo taxoon ci xadis bee ñu jóge ci euh, boobu Seydina Al-Xabbaab bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu bi nga xamante ne nii nee na ci laa ñëwul ci lañ ñëw naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam ala tasanziru lana ala tanala lana nee na mooy ci beneen riwaay bi ma xam ne euh, waxoon naa la ko ne dafa tuddoon fa qaada mu je mu jekki toog ah xar kanamam gi daal di xonq am ñu ne xam naa nelaw yi la woon wala daa mer ci loolu mooy daa li gënoon a kii sax mooy dafa meroon naka noonu ndax moom bu ma a mer dañ ko doon xàmmee waaw léegi nag mu mel ni kas sirfi moo tax al imam an-Nawawi ne wa qawluhu kas sirfi ca suufu hadis wa huwa bi kasri sad mooy sad bi leetre boobee si ngay wax ci suuf lañ koy maas al muhmala bi nga xam ne amul tomb wa huwa te mu ne te mooy sibrun ahmar ak cuub la boo xam ne lu xonq la cuub loo xam ne dañ koy loo xam ne lu xonq la cuub bu xonq ya xar kanam bi yonente waaye saa saa mu mer daal ba ba mu xonq curka sir waaw summa qaala ginnaaw gi mu ne alayhi salaatu wa salaam fa man ya'dil idha lam ya'dil Allahu wa rasuluhu mu ne ana kan mooy maandu bu dee ne borom bi tabaaraka wa taala ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam maandu wuñ waaw summa qaala ginnaaw gi mu ne yarhamu Allahu Muusaa mu ne yal na yàlla yërëm te yërëm na Muusaa kuy Muusa alayhi ibn Imraan ar-rasuul al-amiin waaw ah kaliimullah muy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne na borom bi yërëm ko te na ko qad dëgg-dëgg uudiya lor nañ ko ci ay kaddu bi aksara min hada lu ëpp lii nga xam ne moom la waa wax nga ma jottal yow Ibn Mas'ud fa sabar waaye mu muñ ko waaw Muusa moom moo la suñu borom ne woon yéen ñi gëm bu leen mel ni ñi nga xam ne kalladina gaa yi nga xam ne te te te jeexitalu suuratul ahzaab aadaw Muusa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu waaw caaxaankat yi nga xam ne ñoo ko doon tuumaal ndeysaan Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam naan boo gisee bokkoon na ci gisee Muusa mii dara fii muy baña a sangoog ñun daa fekk bon daa defee nekk ci yu yu tàng new yoo xam ne man xaw ma loolu nan la ko gaa yi mën a <laughs> moo tax yeneen euh, suñu boroom ne bu leen mel ni ñi nga xam ne aadaw Muusa waaw yéen ñi gëm yàlla bu leen mel ni ñi nga xam ne ñoo too ñoo doon lor Seydina Muusa fa barra'ahu Allahu mimma qaalu boroom bi setal ko ba mu set wecc sama su cee takk mimma qaalu ca yu ñaaw yéen ko doon tuumaal ci deram wa kaana 'inda Allahi wajiha yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne nag kon nag rahima Allahu Muusa yal na boroom yarhamu Allahu Muusa yal na boroom bi yërëm te yërëm na Seyna Muusa xat dëgg-dëgg uusiya waa banu Israaïl ak gaayam doon woog Firawna ak gaayam ya de lor nañu ko rawatina waa banu Israaïl bi aksara min hada lu ëpp lii fa sabar mu muñ ko waaw waaw buntu muñ le kaalibaam buntu muñ mooy lor yiñ lay teg amul yaw yaw yaa gën nit ñi wala yaay jàngale wala yaay sëriñ bi kenn du wax sa der loolu fi mas am yonent baay saa saa muy sangu ñëpp Seydina Muusaa muy troisième personnage ci mbindeefu yàlla yi ginnaaw Rasulullah Seydina Ibrahim Seydina Muusaa ci tegu alayhi salaatu wassalaam dañ ko doon lor comme ni alquran wax noonu ci jeexitalu suuratul Ahzaab yonent baay saa saa wax ko nii mais moom de lor nañ ko bi akthara min hada lor nañ ko lu ëpp lii fa sabar mu daal di koy muñ waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon mu ngi noonu mu ne muttafaqun mu ne xadiis bii de muttafaqun ah euh, euh, non fa qultu bi ne bi waxee lool bi yonent lay saa saa waxee lii kon mooy damay muñ dama topp waa ji ndax li mu wax moom rey lu nekk mooy loolu rek xadd mooy pen daal na sa kaw lan mooy àttee koo xam ne dafa saaga yonent lay saa saa wala mu wax ko loo xam ne lu lu tegginewul mooy ñu faat ko loolu mooy àttee sariya waaw mais yonent bi saa saam jëfewu ko comme li al wax ah que ne yonent bi saa saam kese taxoon doonu ko woon def moom moo ko wax ci a xadiis yoo xam ne dane bi Seydina Muusa non Seydina euh, Umar radiyallahu anhu ah bi Dul Xuwaysira waxee la mu wax Seydina euh, pa bii nii de fële euh, bi bi mu waxee Seydina Omar saa saam daani adrib unuqa haadal munaafiq Seydina Xaalid ibn Waliid tëb asadullahi ne mari baba yonent bi saa saam bàyyi mag ki nga xam ne mooy euh, loosu naafeq bi ku ci nekk ci ñoom loolu waaw pare léegi bu yonent nga xam ne ne loolu at mais yonent bi saa salaam ci boppam moom moo wàcce moo ne moom àtte moom la concerne nañ ko bàyyi mu lan la lan la joxe comme ay la. lan moo tax mu ne bu ko kenn def mu ne laa yasma'u an-naasu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu ashaabahu mu ne déet bu leen ko def ndax damay bañ nit ñi dégg ne Seydina Muhammad kat sallallahu alayhi wa sallam day faat ay saxaabaam te wallahi ko bokkul ci saxaaba yi waaye lan la mooy nit ñi du ñu xam dañ naan rek saxaabaam yi day saan woo na leen ñu son ñu jàppale ko kii léegi mu am doole amul dara lu muy def jàpp leen di leen faat mu ne loolu laay bañ waaw comme quoi. mooy gis nga image dafa am solo ci l'islam amul ñu laan waaye eh, non waaye yow topp leen ne waaye yow affaire yi fii yooyu yooyu image yi lan déet image ma ne lool ci diine ji la bokk nga naan la yooyu saa saa nee damay bañ en bu ko defoon nit ñi di ko wax lool man na leen alak ndax ñu ngi tuumal xayru xalqillahi ci loo xam ne du dëkk waaw loolu lépp ci la yonent bay saa saam sóoraale lépp ak image bi l'islam di am ci nit ñi waaw mu ne bàyyi leen ko daaw mu ne Seydina Omar daaw Seydina Xaalid tamit daaw ba waaw léegi nag kon mu ne laaj euh, euh, Seydina Ibnu Mas'ud nag nee na fa qultu ma ne ba yonent bi saa saa waxee laa jarama ah laa jarama mu ne dëgg-dëgg de laa arfa'u ilayhi ba'daha hadithan à partir de tey dootu dootuma dégg nit wax yonent bi saa saam lu dul noonu ma dem di ko wax mukk waaw mukk dootuma ko def loolu moom dootuma ko def ndax yonent bi saa saam ci boppam da doon wax da doon wax euh, ñi nga xam ne ñooy ni euh, saxaabaa mi ah naan laa yuballighuni ahadun an ahadin min ashaabi shay'a fa inni uhibbu an akhruja ilayhim waaw da wax ne bu ma kenn di indil ah nettali di ma toxalal nettali kenn ku wax dara ci man wala yu mel noonu waaw ndax damaa bëgg génn ci seen biir ma nekk koo xam ne sama sama sama dënn day set wecc ci du ma jàppal kenn dara waaw kon nag mu ngi noonu kon nag euh, mu ngi noonu mu ne kon nag ah man de à partir moom boobu ma ne man moom Ibn Mas'ud tey moom doo à partir de tey dootuma yëkkatil la arfa'u dootuma yëkkati ah benn déggati ko wax lu noonu mu ñëw di ko wax yonent bi alayhi salaam naan ko diw ah déedéet loolu moom dootuma ko def Allahu akbar waaw wuu jeex na moom do dogu naa que ne dootuma ko def waaw dogu naa ne dootuma ko def waaw mooy laa jarama <laughs> laa jarama ay nga ngay dégg ci alxuraan laa jarama anna lahumun naar <laughs> mooy assurément dëgg dëgg <laughs> kon nag mu ne bi rawa muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al muslim ibn al hajjaaji rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo waaye du ñoom rekk ko solo waaye ku mel al imaamu ku mel ne al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah daal na koy solo ak imaamu Ahmad ima xadiis eh, eh, imaamu at-Tirmidhi bi nag eh, boobu en tout cas ci càllal ci wàllu càllale moom daal duwul wér waaye solo na ko al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi waaye naka noonu al imaamu kii voilà ñoom ñoo ñoo imaamu Ahmad imaamu Tirmidhi ak ash rahmatullahi alayhima kon lam wax suuf wa qawluhu kas-sirfi wax bi mu nekk as-sirfi loolu waxoon nañ ko léegi nag bala ñoo jeexal mooy waa lëkkaale buntu bi ak muñ mooy gis nga Yonent bi mooy muñ ci lor yiñ lay teg ba pare en tant ñun ñuy référé wu ci Yonent bi saa saa li mu Ah, yarhamullahu Muusa waaw ah. ah, yal na borom bi yërëm te yërëm na sax Muusa alayhi salaam moom da wax nañ ko lu ëpp lii fa sabar mu muñ mooy wax ji waaye yeneen waaye saa saa li ko gaay lor boo ko totalisé mu ëpp li ko gaay lor yëpp loolu moo ëpp li ñu total boo totalisé li ñu lor Seydina Muusa looloo ko ëpp bu mooy wax ji nii waa ji wax. bu dee ci moom kese nga yem mooy wax nañ Seydina Muusa lu ëpp lii waaw waaw mais bu ci dégg mukk que ne natt yu yonent Seydina Muusa doon doon jànkonteel moo ëpp yonent ah, yi nga xam ne lor yiñ lay wax ngay dégg ñu la koy teg nga muñ te yàlla tax moo tax mu ne fa bi aksara min hada fa sabar mu muñ kon buntu muñ la comme suñu àddina bii na nga xam ne yàlla defu la ci benn désert foo xam ne yow kese fa nekk li nga bëgg kese am li nga ci déedéet di nga kii gaa yi wax la loo xam ne du noon nga fore nga fore ko ci wewu bëy waaw wala foo xam ne sax yow nga kii rek yem ci ñu lay wax loo xam ne rek nga dëppaat ñoom gisuñu la mais yow nga dégg lool te ko mu nekk koo xam ne koy defal yiw la rawati raw mel noonu est ce na nga koy dagg mais ah mooy wax lii kii de sama dërëm dootu ko ñam wala sama xam-xam bi ma ko doon xamal jeex na na seeti keneen déedéet da ngay def ka rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah laqad udiya ah bi akthar min hada fa sabar kon nag ah ñun laysa lana illa sabr laysa lana illa tibaa ah illa tibaa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñun amuñu lu dul di topp tant que yonent wala sans waaw suñu borom dañu koo def royukaay ngir la ngir suñu lépp ñu koy kale moom loolu nañ ko lu ne kaddu yu ne dégg na ko non d'oiseau yu nekk dégg na ko wax yu ñaaw yu ne déggoo waa Quraysh naan ko eh, eh, eh, al abtar ba suñu borom ne inna shani'aka huwa al abtar waaw te kii moom amul yiw lépp ma moom lépp ma dog moom amul yiw gisoo njabootam ni amul doom ju góor bi mu am mu mu faat waaw lépp dog amul yiw loolu la ko waa Quraysh doon wax suñu borom ne waxuñu dëgg kay wax lool sax gaa yooyu di la ŋàññe loolu koo boppam moom moo dog moom lay mbiram lépp dog amul yiw amul dara loolu la dégg na ko waaw ak ji ak ji zul xooy sa wax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu daal di koy muñ kon nag yow boo déggee ñu ne oustaz ah oustaz oustaz daa soof quoi saa dafa soof quoi waaw ñu la ko doon jëwee ba nga dégg ko ne i eh, ñii ko ñi ya commencé di représailles nag foo leen gisati leen ko jàppal déedéet da ngaa war a teewlu lii laqad yarhamu llahu Muusaa faqad qad uudiya bi akthara min haadha fa sabara waaye wallahi qad uudiya rasuluna rasuluna sallallahu alayhi wa sallama bi akthara min hada fa sabar waaw mu muñ te nag muñkat yi ñoom la borom bi di àndal ñoom lay jàppandal ñoom lay jàppale kon nag mu ngi noonu kon ci buntu muñ mu ngi noonu kon di muñ ci lor yi nga xam ne moo lay dal ci yiñ lay rapporté waaye dañ ciy jànge li ma Mawlaana Ibn Mas'ud wax mooy yow boo xamee lu mel noonu bul defati lu waaye wax nga ñëw rapporté ko waaw moo tax gis nga moom da ne man dootu ma ko def laa jaram waaw mooy loolu bul ñëw di rapporter tout temps bu dee ne mais bu dee loo xam ne luy yàq dëgg dëgg la gars yi di tegu plan ngir yàq diine ji nag bu boobaa ah waxal ngir ñu mën koo faj mais yu mel nii moom dane man dootuma ko def waaw waaw waaw kon euh, xam naa kon ñu yem noonu bii ñëw ñu àggale